Ah, jeexaloon nañ te gisoon qatlu Ka'b ibn al-Ashraf muy rey gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle woon ñu daal di rey ki nga xam ne mooy Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi alayhi ba léegi ñu nekk ci xew-xew ñetteelu année bi muy début ñetteelu année bi ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, gisoon nañu ci xare yi gisoon nañu ay xare yoo xam ne gisoon nañ ko ginnaaw ghazwatu badrin ci ñetteelu année bi am na xare yoo xam ne moom lañ gis te mooy gisoon nañu après ghazwatu badrin ak bu bani su bani sulaym ghazwatu bani qaynuqa ak ghazwatu sawiq nako noon gisoon nañu ghazwatu buhraan ghazwatu ghatafaan mooy ghazwatu du amar ginnaaw gi ñu gisoon ghazwatu Buhraan te moom lañ mujje woon gis laata ñuy gis qatlu Ka'b ibn al-Ashraf alayhi min Allah ma yastaxiqu ah tey ñu war a continuer insha Allah di gis ci xew-xew yooyu xew ginnaaw ghazwatu Badrin kon ginnaaw xare yooyu muy Bani Sulaym wa Qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu foofu lañ yemoon muy ghazwatu buhraan yonent bi salaatu wassalaam comme ni ñu ko gise woon ci début kitaabul maghazi muy bunt bi nga xam ne téere bi nga xam ne muy suñu jataay yi ñu nekk depuis ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne xare yooyu bi ko suñu boroom subhaanahu wa ta'ala joxe ndigal ci suuratul xajji ci quti eh, udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu kene suñu boroom bi mu leen joxee ndigal kene jox nañu ndigal permettre nañ ñi nga xam ne eh, yuqaataluuna dañuy xeex ak ñoom annahum zulimu ko dëgg dëgg dëgg dañ leen a tooñ wa an wa inna allaha ala nasrihim la qadir te buur yàlla de ci dimbali leen ku ko man la e, te koo xam ne ku koy def la ak yeneen aaya yi ñëwoon yépp gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam ni mu commencé woon mooy dafa yónni woon sariyal la njëkk a yónni muy ay saraya yi nga xam ne moom lañ gisoon <coughs> yàgg na ñii ne bu seydina Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaa moo njëkk am ñu ne déedéet bu Ubayda moo jiitu woon ibn al Haaris ibn al Muttalib radiyallahu taala an il jamii naka noonu ginnaaw gi sariyatu Sa'd ibn Abi Waqqaas sariya yooyu nag ci ñetteelu année bii moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam beneen sariya nga xam ne moom lañ war a gis nii inshaa allah muy sariyatu Zayd ibn Haarisa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di yónni benn armée boo xam ne moom demul ginnaaw ghazwatu Buhraan muy sariya boo xam ne ki ko jiite woon mooy Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil muy Zayd ibn Haarisa di doomi Sharaxil radiyallahu ta'ala anil jamii' ah boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu ne sariya bii comme li imaam ibn Isaaq wax mu ne wa kaanat ba'da waqa'ati badrin bi sittati ashhurin mu ne sariya bu Zayd Haarisa ginnaaw xare Badar la six mois après xare Badar ghazwatu Badrin bu ñu fàttale mu ngi amoon ci Ramadan ghazwatu badrin mu ngi amoon ci mois wu weer wi ci tegu woon di shawal nga jàpp benn bi ci tegu ginnaaw shawal di zul qa'da ginnaaw zul qa'da nga am zul xijja ginnaaw zul xijja nga am muharram muy at mu bees mi muy ñetteelu ane bi ginnaaw muharram di safar ginnaaw safar di rabi'il awwal muy sixième mois ginnaaw ghazwatu badrin moolu noon kon mooy ci rabi'ul awwal la ame loolu la imaam ibn isxaaq wax mu ne wa kaanat ba'da waqati badrin bi sittati ashhur mu ne ginnaaw kon xare badar mu ngi am six mois ginnaaw xare badar te loolu mooy rabi'ul awwal kanta qatlu Ka'b ibn ashraf mi nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay yii weesu boobu imaam ibn Sa'din nee mook lii nii bu dee ci waxu imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi ne sariya bi jamono jooj la amoon mooy kon ñoo bokk weer wuñ am ndax imaam ibn Sa'd rahmatullahi alayhi ne ne anna qatla Ka'b ibn al-Ashraf kaana fi rabii al-awwal min as-sanati ath-thalitha mu ne at mi nga xam ne ci lañu ray Ka'b ibn al-Ashraf bi ñu ko reyee mu ngi nekkoon ci weeru rabii al-awwal muy weeru gàmm min as-sanati ath-thalitha ci ñetteelu année bi waxu ci waxu imaam ibn Isxaaq tamit ci at ci weer woowu ci ñetteelu année bi ci la lii nii ñuy bëgg gis daldi woon xewe muy sariya bu seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi sariya bii lan moo doon objectif bi mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam takk na armée daal di digal Seydina Zayd ibn Haarisa mu daal koy jiite waaye luy objectif bi fan lañ jëm fan lañ jëm ñoom ah loolu la imaam Ibn Isxaaq raxmatullah alayhi di nettali ci xadiis boo xam ne Seydina Yunus ibn Bukayrin mu yàgg nañ koo gis dootuñ ku ñuy laajteeti naan kooku way Yunus ibn Bukayr mooy kan ah moom dane moom moo ko jële ci imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi ala aljamii sariya bii nag imaam Ibn Isxaaq da ko nettali bi duuni sanadin ci loo xam ne amul sanad boo demee it imaam al-Waaqidi daal dina koy tudd ci al-Maghaazi imaam ibn Sa'd di taalibeem di taalibe imaam al-Waaqidi tudd na ko ci at na ko noon ibn Lathiir indi na ko ci at-Taariix ko noon muy xadis yoo xam ne nag mooy ne ñoom wéruñu ah muy xadis yoo xam ne dañoo daif imaam ibn Isaaq buñ ñëwee ci riwaayam mu ne imaam Yunus ibn Bukayr mu ne jële ci imaam ibn Isaaq mu ne wa kaanat ba'da waqaati badrin bi sittati ashhurin mu ne ah kon mu ngi amoon ginnaaw ghazwatu badrin six mois après comme niñ ko waxe sànq imaam ibn isxaaq ne wa kaana min xadiisiha mu ne bokk na ci nettaleem sariya bi këne quraysh bi nga xam ne xiina asaaba ayra qurayshin mu ne waa quraysh anna qurayshin xaafu tariqahum allati kaanu yaslukuunahu ila yaslukuunaha ila sham mu ne waa Quraysh ginnaaw bi Badar amee bi nga xam ne ci la ghazwatu Badr am waa Quraysh dañu am benn peur bu leen dal ndax nag mooy fokk ñuy commerce quoi fokk nag dëkk bi bon Badar am na lii ñu dal am na suñu njëgg mi nekkatul en sécurité suñu suñu route commerciale n'est plus sécurisée parce que pour dem Sham Médina la ñuy jaar te foofu kat Seydina Muhammad aleyhi salaatu wassalaam pare na ngir dog yoon woowu ci ñun te loolu sax moo indi li nga xam ne mooy xare bi nga xam ne moom ci lañu génn muy ghazwatu badrin ame ci defet bu toll noonu quray quraysh nag daldi ragal euh, jaaraat yoon woowu comme que fala abu sufyan jaaroon moom par chance par chance la rëcce waaye gis nañ li ci topp ginu ñu ginuma leen koo xam te commerce bi foog mu dox léegi nag ñu ne kon il faut trouver une solution c'est-à-dire Quraysh il faut dëkk bi mënuñoo toog te Quraysh nekkuloon dëkk boo xam ne ci mbay lañ doon la seen économie reposé woon moo xam culture déedéet yooyu amuñu ko woon ñoom daal liñ amoon moom mooy rihlata shitaa'i wa sayf comme li suñu boroom wax li ilaafi Qurayshin ilaafihim rixlata alchitaai walsayf falyacbuduu rabba hada albeyt alladi atcamahum min juucin wa aamanahum min xawf quraysh nag ne kon nag ñoom loolu mooy asphyxie commer asphyxie commerciale bi mënuñu ko waaye nag dofuñ li wolof njaay naan ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul daldi fëx foo gis lu ñuul di nga daw Quraysh daal di ragale jaaraat kon Yasrib jaar yoon woowu di dem se di dem Sham léegi nan lañ def euh, fasalaku tariqa al iraq ñu daldi nag ne nañ leen fexe ut beneen yoon emprunter beneen yoon ngir dem Sham ñu ne léegi nan lañuy def fasalakoonul daal di dugg tariqal iraq léegi nag ñu ne iraq lañuy jaar xam nga loolu xoolal carte bi rek mooy la Mecque Makka ci suufu Médine la ne mooy ci sud bi Médine moo nekk ci kaw te ci tracé wu Médine boo jógee Makka booy dem Sham tracé direct Médine ngay jaar pour dem Syrie Sham léegi Irak moom boo nekkee Makka Irak day nekk sa boo nekkee Makka jublu cham mooy noor bi Irak dalay féete sa ndejoor sa est léegi nag problème bi mooy bu dee neew yow da nga yoon woo xam ne direct nga doon dem nga bëgg def xoola détour boobu au lieu nga dem tout droit nga bëgg jël sa sa droite dem ba Irak ngir jaare noonu contourner dooru dem biir Sham loolu lépp ay coup lay yokk ñépp xam nañ ne ci histoire boo gisee coron yi canal de Suez ni leen dimbalee le fekk ñu doon wër tout le continent africain jóge Europe ngir dem Inde waaye bi ñu defee canal de Suez daal di fexe ba bout foofu nga xam ne Afrique ak Asie dañoo takkaloo woon continent asiatique muy ay Égypte ay Sinaay bi foofu noonu ak fi nga xam ne fa la canal bi jaar dafa taqaloo woon ak arab yi foofu noonu dëkku arab yi noonu le Proche et le Moyen-Orient ñu fexe def fa benn kanaal nga xam ne xoolal léegi au lieu ñuy def le tour de l'Afrique méditerranée bi rek la ñuy jël jaar noonu Égypte génne Yaman daldi dem Inde xam nga ne loolu coût yu bari nga daldi wàññi mais bés bu problème amoon foofu noonu bato yiy jaar foofu yépp di fa transiter dootuñ fa mën a jaar li ñuy man mooy soit ñu jaar Cap de Bonne Espérance muy Afrique du Sud wëri defaat tour boobu wala ñu fexe jaari fu gën a te loolu noonu xam nga ne coût yi day yokk Quraysh nag looloo leen dal pour nga comprendre ñoom li leen dal kon nag fa salaku tariqal Iraq seen yoon wala ne plus en sécurité léegi nag ñu jël weneenu yoon fa xaraja minhum tujjaarun fihim abu sufyan imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne ci noonu la génne ci ñoom waa quraysh nga xam ne ay grand commerçants lañ woon toute l'économie de quraysh reposait sur le commerce ak lan ak aj géeg yooyu ujaaj fay ñëw te aj ji du tout le temps lay am te bu aj gi ñëwee fokk ñu am lu ñuy commerce marchandise yu ñu fay jaay di jënd mu nekk mawsiman kabira foire bu rëy boo xam ne dañ ciy defaale seeni commerce seeni njënd jaay kon fa xaraja minhum tujjaarun fihim abu sufiana commerçant yu bari ci waa Quraysh les caravaniers ñi doon dem Sham ñu jël décision kon ne nañ leen uti Irak jaar foofu ngir contourner Médine mu ne bokk na ci ñoom ci ñooñu grand commerçant yooyu di Abu Sufyan ibn Harb boroom njëgg mi taxoon ghazwatu Badar am moom moo jiite bi euh, en tout cas nekk na bokkoon na ci ñi génnoon mu ne wa ma'ahu fiddatun kathira wa hiya 'uzmu tijaratihim bi ñuy dem nag keroog di defi seen commerce boobu nee na wa maahum fiddatun kathira ñu ngi yon yor ci xaalis lu bari lañ yor ci xaalis pas xaalis en tant ay billets ki yii de mooy xaalis valeur bi l'argent pas ay billets ki yii nga xam ne day représenter xaalis bi ñuy wax mais comme liñ naan or lii nii caqu xaalis la voilà loolu noonu xaalis boobu ñuy yor ci lu paree bari minal fi mi wa maahu ànd ak Abu Sufyan fiddatun kasiira ñoom caravane boobu ñu ngi yor lu bari lañ yor ci ci ci xaalis mu ne wa hiya uzmu tijaratihim te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a rëy li ëpp ci li nga xam ne li ëpp ci liñ yoroon keroog mooy xaalis la woon léegi nag ah yoon wu bees moom ku ko jël te miinoo ko xamoo fa di nga ut koo xam ne moo lay gide mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley wastajaru rajulan min bakr ibn waa'il ci noonu ci lañu daal di louer les services de benn waay boo xam ne ci qabilatu bakr ibn waa'il la bokkoon mu ne yuqaalu lahu furaat ibn xayaan mu ne kooku noonu ñu ngi koy wax Furaat ibn Hayyan ah moom turam mu ngi tuddoon Furaat ibn Hayyan ibn Sa'labata ibn Abdil Uzza ibn Habib ibn Hayyata ibn Rabi'a ibn Sa'b ibn Ajl ibn Lujaym ar-Rib'i al-Bakri thumma al-Ajli looloo turam muy Furaat di doomi Hayyaan di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Abdil Uzza aw askanam di dem ba ci waa Bani Bakr ci ñoom la bokk ci Lujaym ar-Rib'i al-Bakri moom Furaat thumma al-Ijli moom nag allié la woon ci waa Banu Sahm waa Banu Sahm ñu siiw lañ mooy ñoom al-Walid ibn al-Mughira as-Sahmi kon kooku noon la tuddoon bi nga xam ne ci la kon waa Quraysh bëgg teggi Medina ndax Badar jaar na fi xare bi te seen yoon yi wóoratul ñu ne léegi ni ñuy def dañuy changer yoon ngir mën a continuer di def seen commerce yi di dem Sham di jëndi marchandise di fa jaayit liñ fay jaay ñu daal di jël yoon wu Iraq comme que xamuñu fa nag imaam Ibn Isxaaq nee na comme que xamuñu fa ñu daal di fasta jarawu ñu daldi yu luye service rajulan benn góor min bakrin bokk ci waa bani bakr ibn wa'il yuqaalu lahu ñu ngi ko naan furaatum nu xayaan di furaatum nu xayaan al-ijli di aliyewu waa bani sahm li yadullahum ala tilka tariq ngir mu daldi leen tegtal ci yoonu jóge Makka bëgg dem Sham mais doo jaar ci yoon habitude bi habituel bi di Médine mais nga jaar Irak bi nga xam ne nag ci lañ def loolu ñoom waa Quraysh génn kon utali Quraysh utali Iraq mais Sham lañ jëm mais via Iraq imaam ibn Isxaaq ne fa ba'atha Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haarisa yonent bi alayhi salaatu wa bi mu ko yëgee ne waa Quraysh ñu ngi dem Sham waaye cette fois-ci du Médine la ñuy jaar duñ jaar côté Médine waaye fi ñuy jaar mooy Iraq bi mu ko yëgee mu yónni Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma loolu la imaam ibn Isaaq wax nan la ko yonent bi imaam al di tontu ci loolu wax naa la riwaaye yi benn wéru ci imaam al-Waaqidi moom Kanta moom wax nañ la imaam Ibn dane c'était six mois après ghazwatu Badr ah Kanta imaam al-Waaqidi moom dane moom ci jumaadal oolaa la woon début jumaadal oolaa ci la xewe woon ah, muy wute yoo xam ne loolu la imaam al-Waaqidi wax ba pare mooy riwaayaam wute yu wuteeg imaam ibn Isaaq ndax imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi dane bokk na ci wa fiihim Abu Sufyaana bokkoon na ci caravane boobu waa Makka yónni Abu Sufyaan ibn Harb kantaa imaam al moom dane wa kaana ra'iisa haadihi al-'iir Safwaan ibn Umayya mu ne Ah, ki nga xam ne moo jiite woon kara caravane bi moo doon Safwan ibn Umayya di Safwan di doomi Umayya ibn Xalaf moom mii di Seydina Safwan ak Abu Sufyan ñoom ñépp mujj nañoo tuub wa asbaha min saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mook riwaaye imaam al ibn Isaaq bi nag mooy wute wuñ ci ku ko jiite ndax imaam ni Isaaq waxul ne Abu Sufyaan ko jiite dane rek wa fiihim newoon na ci ñoom Abu Sufyaan kon dàqantewul bu dee ne dañuy jéem a boole riwaaye yi même bu dee ne xam nañ ne wéruñu këne Abu Sufyaan bokk ci ña fa newoon waaye ki jiite woon caravane bi di Safwaan di doomi Umayya ibn Xalaf léegi lan moo tax euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka la def ba yëg ni ñii ñu ngi dem mu ne moom imaam al ci al-Maghaazi na naka noonu xadiis bi imaam al-Bayhaqi tamit soloo na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa imaam at-Tabari it na ko noonu boo demee ci taarixu Tabari foog naa waxoon naa ko moom it daal dinay solo sariya bi rahmatullahi ala al-jamii nan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam def ba yëg ne waa Quraysh ñoom ñu ngi dem Sham te jaaruñ fii mu ne wa kaana imaam al-Waaqidi mu ne wa kaana sababa ba'thihi wa kaana sababu ba'thihi Zayd ibn Haarisa anna Nu'aym ibn Mas'uud qadima al-Madiina wa ma'ahu xabaru haadhihi al-'ayr wa huwa 'alaa diini qawmihi wajtama'a bi Kinaana ibn Abil Huqayq mi fi Bani Nadiir wa ma'ahum Saliit ibn Nu'maan wa kaana aslam fasharibuu wa kaana dhaalika qabla an tuharrama al-khamr fa taxaddasa bi qadiyati al-ciir Nucaym ibn Mascuud wa xuruuji Safwaan ibni Umayyata fiihaa wa maa macahu min al-amwaal fa xaraja saliitun min saacatihi fa aclama rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam fa bacasa min waqtihi Zayd ibn Haarisa fa laquuhum. Imaam al-Waaqidi mu ne. ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yége li doon sababu li tax mu yónni Zayd ibn Haarisa moo doon këne radiyallahu anhu këne Nu'aym ibn Mas'ud moom mujj na tuub dinañ gis ay mbiram bu ñu àggee ci ay mbiram qadimal Madina dafa ñëw dégmal jóge Makka jóge Hijaaz daldi foofu seen foofu noonu Makka daldi dégmal si almadina te ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wa maahu xabaru hadihi al bi muy ñëw nag moom yëg na këni njëgg mi nii ci waxu imaam al Safwaan jiite ko ñu war a jaar Iraq moom am na information bi yëg njëgg mi dina génn léegi nag moom mu ñëw Medina fekk wa huwa ala diini qawmihi mu ngi woon ci diine waa Makka la ne woon mooy yéeféer la woon bi mu demee foofu nag mu daal di dem Medina fan la demoon ci waa Banu Nadir muy juif yooyu Ka'b ibn al-Ashraf bokkoon di waa Banu Nadir mu daal dem ci ñoom moom Nu'aym ibn Mas'ud ah wajtamaa bi Kinaanata ibn Abil Huqayq fii Bani Nadiir mu dem foofu daal di fay daje toog jataayoo ki ñuy wax Kinaana di doomi Abil Huqayq bokkoon ci kàngamu ak kilifaay juif mu ne wa ma'ahum seen daje moomu nag ñu daje woon bokkoon na ci ñooñu Saliit ibn Nu'maan di saxaaba bu ñuy wax Saliit ibnu Nu'maan radiyallahu taala anhu wa ardaa moo tax mu ne wa kaana aslama moom moom tuuboon na mooy jullit la woon nekkoon foofu noonu daje bokkoon jataayoo ak Kinaana ibn Abil Huqayq ak Nu'aym ibn Mas'ud foofu la ci Bani Nadiir bi ñu toogee entre xarit fa sharibu ñu daldi naan ci li nga xam ne mooy sàngara si wa kaana daalika qabla an tuharrama al-xamr mu ne lii nag mu ngi xewoon laata ñuy xaar li nga xam ne mooy sàngara ci lislaam mu ne fa taxaddasa bi qadiyati al-ayr Nu'aym ibn Mas'ud ñu naan liñ naan naan ba pëw amaana Nu'aym ibn Mas'ud moom du objectif nekkul woon nettali amaana bëggul woon a nettali mbir mi waaye boo naanee ba xamoo foo ne mooy ne say secret yépp mën nga koo dévoiler min haythu la tash'ur ci loo xam ne doo ko yëg léegi nag bi ñu naanee noonu ci sàngara si moom nag mu ne di Nu'aym ibn Mas'ud daal di di di waxtaan biñ nekkeek ñoom di waxtaan mu ne mu daal di tudd ci biiri waxam mu wax ba ne waa Quraysh sax ci tenez Quraysh mais moom fan yi sax di ñu ngay waajal benn kii caravane boo xam ne wuu comme que Badar moom li fi xew ak yooyu problème bi amoon ak ngir moomu ni mu newoon en danger yi ci xew yépp cette fois-ci sax duñu jaar seen côté yi ah waaye yoonu Irak bi lañuy jaar ngir dem Sham bi nga xam ne nag ci la ko Salit daldi dégg radiyallahu anhu ibn Nu'man waaye Nu'aym ibn Mas'ud yamul ci loolu rekk ne duñ fi jaar mu ne wa ma maa wa tudd wa ma ma'ahu min al ne nag gis nga tudd caravane ba alal dafa décrire complètement ne mais Quraysh alal ju yi lañ génne war a dem Sham mais Saliyat ibn Nu'man daal di koy dégg mu ne fa xaraja saliyatun min sa'atihi fa a'lama rasulallah sallallahu alayhi wa nee na ci ni mu gën a gaawe kon mooy ne da ngay gis ne kon salit li mu naan ci sàngara si altéerewul xelam mooy ne jàppul xel mi moom àndoon conscient na waaye ji da ko tudd rek mu ne fa xaraja min saati dafa tudd loolu rek ne Quraysh ngay génn alal ju bari war a jaar Irak rek mu génn mu jóge ci ndajaay euh, ndaje mi tàggatoo daal di dem fan la jëm mu daal di dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgal ko li nga xam ni moom la dégg ci Nu'aym ibn Mas'ud bi mu ko waxee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa ba'atha min waqtihi Zayd ibn Haarisa yonent bi aleyhi salaatu xam ne kon mooy ne kon yéex mooy ne amul yéex bu ñu yéexee tuuti rek mooy ne ngir mi kon kon mooy ne euh, maanaam ngir mi njëgg mi njëgg ngir ak njëgg bokkul mooy njëgg mi caravane bi dinañ rëñ dina leen rëcc mu yónni min waqti yi ci yebal nu ngir gaawe Zayd ibn Haarisa di Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu anhu ah, mu ne fa ñu daal di dajeeg ñoom kantaa imaam ibn Isxaaq mu ne bu ñëwaatee ci riwaayam moom mu ne wa ba'atha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yónni ki nga xam ne mooy Seydina Zayd ibn Haarisa falaqiyahum mu daal dem kari leen num gën gaawe njëggu waa Quraysh moom ala ma daldi daal di leen kari ba dab leen ci ndox moo xam ne yuqaalu lahu alqarada ñu ngi koy wax tu alqaradatu min miyaahi najinin bokkoon ci oasis yi nga xam ne ñoo amoon foofale ci Najd nekk ci estu Arabie saoudite tey mu daldi agsi foofu foofu noonu la leen dabe nu mu gën a gaawe la uti Najd moom Seydina Zayd ibn Haarisa ak ñim àndal ngir dabi caravane boobu bi mu àggee ci ndox moomu di alqarada foofu la leen fa dabe la dabi njëggum waa Quraysh moom fa asaaba tilka al-ayra wa ma mu teg loxo njëgg mi ak li ci ne yépp lépp la jël wa ajazahu rijal yi nag kantaa nit ñi formé woon ñi àndoon ci njëgg wi moom dañoo dal ñoom dañu ne bañ gisee Zayd ibn Haarisa dañ ne fees bàyyi fa alal ji naani kaani ñoom daal di daw rëcci ndax xam nañ ne ñu ne gaa yi gisati nañ ñu léegi nag fii moom sauve qui peut la mooy rëcc la ndax ñii bu ñu jàppee ngay waay ñii comme si waaye ñii ñooñu toppe mbooro ba bayax ay wooy bàyyil nañ leen yoon wane woon seen côté waaye teewul ñu daldi ñuy topp ba ñu changer yoon ñu dabaat ñu gaa yi ne fees daw ñoom Abu Sufyaan daw ñoom Safwaan daw ñu newoon ci dëgg ni daw bàyyi fa alal ja fa asaaba tilka al mu jël njëgg ma yépp wa ma ak la fa ne géléem yaag ya yeboon yenn bagage yi lépp ñu bàyyi fa ñoom daal li ñuy rawe gëléem yi ñu rawe rek lañ dawe alal ja ñu daal di ko fay bàyyi ah loolu la imaam ibn Isaaq wax kantaa imaam al-Waaqidi moom dane dañoo jël fa axadul amwaal wa ajazahum ar-rijaal wa innama asaru rajulan aw rajulayn wa qadimuu bilciir fa xammasahaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa balaga xumusuhaa ishriina alfa wa qassama arbacata axmaasihaa ala sariya moom imaam alwaaqidi moom kantaa moom dane biñ jëlee alal ji wa a'jazahum ar-rijal gaa yi newoon ci njëg mi daal di leen lottuloo daal di leen daw rëcci mu ne wa innama li am ba des mooy asaru rajulan aw rajulayn ne kenn nag am na kuñ jàpp nag ci ñoom kenn walla ñaar wa qadimu bil ñu daal jël loolu lépp li nga xamante ne mooy njëgg mi caravane bi ñu daldi di indi lépp alal jafane fa xammasaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam daal di def taxmiis bi comme niñ gisa woon ci saar boo bële li bi ñuy gis côté li ñuy jàng ci ghazwatu Badr xumus bi mu daal di koy xaaj ñeenti juróomi wàll daal di jël benn wàll bi nga xam ne moom na ne wa'lamu annama ghanimtum min shay fa anna lillahi xumusahu wa lirrasul wa lidil qurba wal wa wal masaakin in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqaani yawmal taqal jam'aan muy aaya boobu noonu xumus boobu mu daal di koy def xaaj ko ñeenti xaaj daal di jox benn jël benn bi ngir moom ak ñi suñu boroom tudd mu ne fa balaga xumusuha ishrina alfan gis nga xumus bi nee na ishrina di vingt mille ci alal la yem wa qassama arba'ata axmaasiha quatre parties yi des mu daal di koy séddale ala sariya sariya boobu sariya boobu nag lañuy ñuy woowe sariyatul qarada ndax lan fi nga xam ne mooy bërëb bi nga xam ne fi la leen Seydina Zayd ibn Haarisa dawe daal di jël li nga xamante ne moo woon ci njëgg moom bi nga xam ne lool aw na am na Ah, seydina xasaan ibn thabit radiallahu anhu daldi ciy wax ay veer ngir wax waa quraysh ne leen da'u falajaati shaami qad xaala duunaha jilaadun ka ak ka afwaahil maxaadil awaariki bi aydi rijaalin haajaru naxwa rabbihim wa ansaarihi xaqan wa aydi almalaa'iki idaa salakat lilgawri min batni caalijin faquulaa lahaa laysa ttariiqu hunaaliki moom imaam seydina xasaan ibn thaabit radiyallahu anhu ne woon poètu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokkoon ci poètam yi bi xew-xew bi amee mu ne daawu falajaati shaami qad xaala duunaha ne bàyyi leen falajaati shaami mooy ndoxu shaam yeeg shaam seen ruisseau yeeg yu ndaw yooyu nga xam ne shaam dëkk bu rafet la min jinaanil ard oh léegi rek la ko xare bi xeex ya fa am ni Syrie mais buñ nee Sham ay Jordanie ci la xoolal dëkk yooyu ni ñu rafete rek nga xam ni ay Palestine wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siiniin wa hadha al balad al amin wa tiini wa zaytuun Sham dafa rafet verdoyant bari ay bari ay ay ay ruisseau ak ay ndox nga gis Jourdain bi fii Furaat l'Euphrate bi ñëw ba foofu ak yi nga gis seen tool yi rafet gi ñu rafet ak façon meññeef ay l'olivier figg yi tàndarma yi ak yi nga xam ni ay façon wi loo xalaat ci ay oranger lu ne léegi nag Seydina Hassan ibn Thabit ne daawu falajaati Shaam bàyyi leen ndox yooyu noonu xad xaala doonaha waa Quraysh dañoo bëggoon a dem Sham foofule fu rafet foofu noonu defi commerce jaari foofule daal di génn soustraire ci suñu surveillance ba rëcc ñu daal di dem Sham waaye nañu xam ne xad xaala doonaha jilaadun nañu yëg ne dox na seen digganteek ñoom mooy ñu àgg Sham jilaadun mooy ñoo xamante ne nii pare nañu ngir affronter ci wàllu xeex euh, ñoo xam ne nag ay ni ñu jàmbaare man nga leen daldi yemale niroole comme ñi nga xamante ne mooy euh, gëléem yooyu gëléem yooyu nga xamante nii yu am doole yooyu nga xamante ne dañoo am doole ba pare nekk yu ëmb am doole tey dund li nga xam ne mooy garabu arak mooy xobu arak yeeg yooyu waaw mu ne ni ñu mooy gëléem gu ëmb ta am doole ni ngay ni ni ni ñuy paree ngir affronter le danger ak affronter l'ennemi noonu la ñuy mel mu ne bi ay diiri jaalin ñi dox diggante falajaati shaam yi muy anhaaru shaam dexu shaam yeeg yu rafet yooyu ci dox seen digganteeg waa Makka ba manuñ faa dem bi ay diiri jaalin haajaru nahwa rabbihim wa ansaarihi haqqan wa aydil malaa'iki mu ne du ñenn ñu dul ñoo xam ne ci loxo yi ay góor yoo xam ne haajaru dañoo gàddaay nahwa rabbihim jëm ci seen boroom te mooy muhaajiruuna yi nga xam ne taraku al amwaala ñoo bàyyi alal yi bàyyi kër yi bàyyi soxna yi seen ginnaaw daal di gàddaay mu ne ci loxoy ñooñu ñoo ñoo leen teree gisati Sham waa Màkk dootuñ fi jaar de fu ñu leen dégg dinañ dem Sham di commerce bi xam nañ ne duñ faj dinañ dinañ dox seen digganteeg lool mu ne wa ansaarihi haqqan wa aydil malaayiki mu ne ak wa ansaarihi muy ansaarullah muy muhaajiruuna yi nga xam dañu gàddaay jëm ci seen borom waaye ansaarihi ak ñi nga xam dañoo pare dañoo dimbali seen borom muy waa lansaar xaqan dëgg-dëgg ak dimbal nag amul triche wu ñu de wa aydil malaayiki ak loxoy malaaka yi ndax jëkkoon nañoo fee bëgg a jóge Shaam ngirum Abu Sufyaan ya Badar am malaaka yi ñëw participer ñu duma leen ñu ñëwati di bëgg a jaar Iraq ñu dali leen nanguwaat alal mu ne ida salakat lil ghawri min batni aalijin fa qula laha laysa tariqu hunaliki mu ne ñoom nag waa Quraysh ida salakat lil ghawri saa bu ñu duggee weneen yoon woo xam ne wu suufee ci suuf si bëgg rëcc mooy bëgg ut leneen yoon comme Irak ngir jaare far ba ba échapper ci suñu surveillance ak suñu vigilance suuf soo xam ne ah, bu bari ay alijin bu bari ay kii la ay ay ay xeer yu sew mooy danga bëgg a wax dañ jaar côté bañ fay jaar yoonu Irak bi pour dem Sham bu dee ne foofu yoon woow lañ jël de fa xuulaa waay waaw wax leen wax leen leen yéen ñaar këne laysa tariqu hunaaliki yëg leen ne yoon wi du foo fële daw ngeen yoon direct bii Medina di uti feneen waaye xëg leen ne yoon wi non seulement du fii waaye du foo fële it mooy fu ngeen fi jaar insha allah dinañ teg ci yéen lox yéen kay <laughs> loolu la imaam Seydina Hassan ibn Thabit daal di wax imaam Ibn Hisham nee na waqad ajaabahu fiiha Abu Sufyan waaye Ibn al-Harith Abu Sufyan ibn al-Harith eh, daal dina koy eh, tontu Ibn Abdul Muttalib muy Abu Sufyan bii Abu Sufyan bi bokkul ak ki nekkoon ci njëgg mi Abu Sufyan ibn Harb kii Abu Sufyan ibn al-Harith Harith ibn Abdul Muttalib magu papa yonent bi alayhi salaatu salaam bu tuddoon alxaaris moo ko jur mooy kii nii Abu Sufyaan bii moom yonent bi alayhi salaam ay mooy ñoo bokk seen papa yi ñoo bokk papa ñoo bokk Abdul Muttalib a leen jur alxaaris ibn Abdul Muttalib Abdullah Abu Sufyaan bi sha'ir la bu mag moom mujj na tuub buñ àggee ci Hunayn ak yooyu dinañ ko gis insha allah moom bind na ay tontu na Seydina Hassan bi mu bindee lii kon sariya boobu noonu la deme kon ñu gis ne waa Quraysh fañ doon làmb ngir mën a jàll a seen plan doxul ndax kan ndekete yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu ko yégee noonu la yónnee seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu wa arda ba mu ko defee seen plan daal di échoué kon ba léegi kon ñu ko bu ñu ñëwee ba léegi ci seydina seen tegtal bi di kan di fura furaat ibn xayaan uh, moom radiyallahu taala anhu wa arda kon moom moo doon gide ñi nga xam ne mooy abu ñoom abu sufiyaan njëgg moomu waaye njëgg mi daldi échoué mooy caravane bi moo leen waroon wan yoon wi waaye mujjuñ àgg moom nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ginoon a xam yoon yi yoon yi ci lislaam dinoo ci arab yi comme li imaam ibn Hibbaan ne kaana min ahda nnaasi bi turuq moom Hayyaan ibn Furaat ibn Hayyaan bi bokkoon nañ ginoon a mën a tegtale mooy gid yi gid giid yi wane mooy xam yoon yi ndax loolu lu am solo la woon mooy ne dafa nekk métier moo xam ne léegi nii daanaka amatul mooy ne ban euh, bu ma jëlee benn oto di dem fenn foo xam ne xaw ma fa presque oto chauffeur bi mooy nekk sama guide ndax moo ma yóbbu fa ma jëm ñii nag dafa amoon yoo xam ne yow da bëgg a dem fenn mais xamoo fa am yoo xam ne ay spécialiste lañu woon pour yóbbu nit ñi ci loolu comme niñ gisoon ak diili mi nga xam ne moom moo tegtal yonent mi alayhi salaatu salaam nekkoon gidam bi jóge jógee fële Makka di dem Medina mook Seydina ñoom la moom lañ àndaloon kii nag di foraatib na Hayyan bi imaam Ibn Hibbaan nee na kaana min ahda an-naas bit-turuq bokkoon na ci giina mën a gindi waate ci yoon yi ah moom nag gis nañ ne kon da doon jàppale waa Quraysh mooy moo leen nekkoon non seulement moo leen doon guider waaye moom nii di Hayyan ibn Furat ibn Hayyan xare yi nga xam ne moom la Quraysh doon def contre jullit ñi ak nooni Quraysh yi moom mii kaana aynan li Abi Sufyan fi hurubi moom bët la woon mooy agent secret la woon pour Abu Sufyan boo xam ne moo koy observa moo koy observer les mouvements noonu Abu Sufyan yi jullit ñi moom la Abu Sufyan doon yónni ngir muy xool jullit ñi ci luñ ne di leen observer moom Hayyan Furat ibn Hayyan ah, waaye malgré loolu moom mujj na tuub radiyallahu ta'ala anhu ah Seydina Ali ibn Abi Taalib dinay nettali nettali di ci wax wax yi mbiri Furaat ibn Hayyan bi imaam Abu Daawud raxmatullahi alayhi di boroom sunan bi dafa solo ah, ne Furaat ibn Hayyan bi dañ koo jàpp prisonnier riwaay imaam Abu Dawud bi nag nga xam ne ci moom la jaar ci moom Furaat ibn Hayyan ndax imaam Abu Dawud as-Sijistaani raxmatullah alayhi ci baabun fil jaasuusi zimmi bunt bi mu def ci lan mooy lan lañuy àttee lan mooy àttee ki nga xam ne jaasuus zimmi la mooy dafa nekk espion la mais zimmi koo xam ne ci réewu jullit ñi la dëkk ba pare di espionner jullit ñi lan mooy àtteem ci foofu ci la indi nettali Seydina Furaat ibn Hayyan bi ci xadiis bii nag waxu ci kañ lañ ko kañ la tuub kañ la tuub loolu ci xadiis bi waxu ko waaye xadiis seydna ali ibn abi taalib bi te presque même càllal day jaar ci abu isxaaq as-sabi'i an xaarisat ibn mudarrib mu jële ci seydna xaaris ibn mudarrib bële xaarisa ibn mudarrib abu daawud bi mu daal di koy jële an furaat ibn xayyaan jële ko ci moom furaat ibn xayyaan kanta bu seydna ali ibn abi taalib bi même riwaaya Seydina Isxaaq ibn Abu Isxaaq as-Sabi'i moo ko jële ci Haarisa ibn Mudarrib cette fois-ci jëlewu ko ci kan Furaat ibn Hayyaam ne an Ali mu jële ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda foofu nag foofu dane dane riwaay boobu dane moom ñu ngi ko jàpp ghazwatu Xandaq ndax Seydina Ali radiyallahu anhu dane utiya annabiyu sallallahu alayhi wa sallama bi Furaat ibn Hayyaana yawma alxandaqi wa kaana aynan lil mushrikiin fa amara bi qatli fa qaala inni muslim Seydina Ali ibn Abi Taalib ci riwaayaat bii nga xam ne bu wér la Abu Isxaaq as-Sabi'i ñi ñépp min rijaali saxiixayn ñoom dañoo bokk ci euh, góor ñi ngay fekk ci saxiixayn muy Euh, abu isxaaq euh, euh, xaarisa ibn mudarrib ñoom ñaar ci ñoom la jaar après mu jële ci benn bi ci furaat beneen mu jële seydna ali radiyallahu anhu seydna ali ne radiyallahu anhu utiya nabi dañoo indil yonent bi alayhi salaatu salaam bi furaat ibn hayyan dañoo jàpp dañ koo indil comme prisonnier keroog kañ yawmal xandaqi bésu xandaq xandaq mooy bi allié moom lañuy ñuy wax ahzab mooy ne ghazwatul xandaq dañ koy wax ghazwatul ahzab ndax kowaali Quraysh ak arab yi ak Ghatafan ak ñoom ñépp defoon ak waa juif yi newoon biir Médina newoon ñoom bu ñëwee ñooy ñoom ñooy nekk lee ñii leen di jàppale ci biir ñoom ñu dajale arab yi arab yi tribu arab yi ngir xeex yonent bi alayhi salaatu biir Médina looloo tax ñu tudde ko al ahzab muy les coalisés dañ koy woowe xandaq ndax kanaal euh, bi nga xam ne moom lañ gasoon foofu ci buntu Medina ngir waa Quraysh buñ ñëwee duñ mën a jàll léegi nag ci ah, xare boobu noonu nee na ci lañu indi Furaat ibn Hayyan indil ko yonent bi alei saatu ni ko nuus mu ne wa kaana aynan lil mushrikiin moom nag dafa newoon koo xam ne espion la woon pour ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi Quraysh yi mooy moo leen doon xoolal walla euh, naka la yonent bi alayhi salaatu salaam nekke ak saxaabaan yi ak lan mooy seen jamono yi ndax nekk nañ ci xaw a bàyyi wàññi seen vigilance ak lan ci lan lañ newee réellement ba Abu Sufyaan xam mu ne dafa woon nag koo xam ni moom nan la woon bët la woon li Quraysh ngir du ko xoolal mbiru julli ñi léegi nag bi ñu ko jàppee indi ko ah yonent bi ne fa amara bi xat li léegi mu ne comme que waa ji non dafa jóge ne la jóg ñu jóge Quraysh di ñu xeex si ñu naan déet mu doon fexe dugg suñu biir ngir espio espionné ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daal di digle ñu rey fa qaala mu ne inni muslim man jullit laa woon ci riwaayaam moom bi imaam abu daawud as-sijistaani daldi solo ci baabun fil jaasuusi ad-dhimmi mu ne foofu eh, anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam amara bi qatlihi wa kaana aynan li abi sufyaan mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa digle ñu rey Furat ne ñu rey Furaat ibn Hayyan te dafa ne woon aynan ku doon espionnel ki nga xam ne mooy Abu Sufyaan ibn Harb mooy waa Makka rek mushrikuuna yi fii nag mu ne wa kaana xalifan li rajulin min al dafa nekkoon nag allié en même mooy xam nga xam nga moom wax nañ la ne moom ci waa Quraysh Quraysh foofu la ne woon dëkkuloon Medina waaye dafa ne woon aliyewu wa kaana xalifan li rajulin min al dafa ne woon aliyewu kenn ci waa lansaar yi mooy daa amoon alliance ak kenn ci ñoom comme ni doon xewe ci biir arab yi mooy ne moom dëkkul woon ci waa banu Bakr la bokk waaye dafa amoon alliance ak kenn ci waa lansaar ah fa marra bi xalqatin min al ansaar fa qaala inni muslim bi ñu ko jàppee prisonnier mu romb benn ci euh, benn ndaje waa waa lansaar yi moom mu ne jullit la mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne nañ ko rey fa amara bi qatli comme ci riwaa imaam euh, euh, Seydina Ali bi radiyallahu anhu mu ne moom jullit la fa qaala rajulun min al ansaar yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inni muslim waaye kenn nag ci mbooloom waa lansaar yooyu mu romboon di di wax ca kaw naan moom julli la ngir ñu bañ koo rey mu ne yonent bi alayhi salaatu wa kenn ci mbooloo moomu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li innahu dëgg-dëgg moom furaatkat yaquulu mu ngi naan inni muslim këne jullit la fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne inna minkum rijalan nakilukum nakiluhum ila imaanihim minhum furaatum nu xayaan mu ne am na ci yéen de yéen jullit ñi góor ñoo xam ne dañ leen di bàyyeeg seen ngëm am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ leen di bàyyeek seen ngëm ah mooy ni bon comme que nee na moom moo dañ koo jàpp xamaluñ ko won nag ak ngëm mais comme que jàpp nañ ko gis na ndigal li mooy rey moom mu ne mu ne moom jullit la woon moom jullit la yeneen ci ma lay ne waa baax na kon baax na koom que nee na jullit nga inna minkum am na ci yéen rijaalan ay góor yoo xam ne nakiluhum dama leen di bàyyee dañ leen di bàyyee ak seen ilaa imaanihim seen gëm mooy dañ leen di li ñu wax ne moom lañ gëm mooy si ak ngëm gi ñu gëm looloo tax duñu leen def daal dañ leen di bàyyi seen gëm loolu yàllaa xam minhum bokk na ci ñooñu nag Furaat ibn Hayyaan mii kon nag kon mooy kenn du ko rey kon comme que neen dafa gëm dañ koy bàyyeeg ngëmam ndax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale te loolu la lislaam jàngale kenn du rey koo xamante ne nii dafa wax laa ilaha illa kenn du ko rey même bu dee ci toolu xare la yaa subhaanallah yaa subhaanallah lan la nan la ko sëñ bi waxe wala tuaadi man wala tuaadi man tara man eh, faahu bi muy wax fàtte naa bayt bi faahu eh, yaqulu la ilaha illa allah bul noonoog koo xam ne gis nga gémmiñam di yëngu di wax naan laa ilaha illa koo bul noonoog moom ki ñuy bañ nga noonool dinañ nga wax nga rey yeneen mi aleyi saatu salaam loolu la waxoon seydina Usaama ibn Zayd aqataltahu ba'da bi nga xam ne ci xare sariya ba mu yónni Seydina Usaama ibn ci benn waay boo xam ne di rey jullit ñu bari ñu ñëw ba jekk ko rek mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah moom de moom muy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla la mu ne waaye kii dangay fontu dangay fo rek rey ko bi ñu ñëwee ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi mer ndeysaan di wax ki nga xam ne kat soppeem la muy alxibb ibn alxibb di soppeem di doomu soppeem di Zayd ibn Haarisa di baayam moom Usaama teewul us mu ne ko aqataltahu ba'da qaala laa ilaha illa allah Seydina Usaama nee na ndax yow da nga koo rey yonent da nga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah nee na yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam di ma ko répéter manaan ko mais ko da doon làqat da doon kii rek da doon faire semblant rek lii la def rey ñu bari ma ñëw ba jekk ko mu wax lool mu ne ko est-ce que dew ashaqaqta qalba sabra ndax dangaa xotti xolam ba xool gis ne lim biy wax du dëgg loolu la ku naan laa ilaha illa kenn du noonoog moom waxatuma laa ba koy rey déedéet loolu kenn du rey kooku lu dul ci ay yoo xam ne ay ay kaa yoo xam ne yooyu nag la yonent ma lay saar saab wax waaye comme yu mel nii laa ilaha même bu doon mooy la le criminel di gën rëy rayal la sa yaay rayal la sa baay ba pare ray imaam bi ray gaa bari ci jullit ñi muyub yéefar ngeen di xeex ci ci yoonu yàllaa tax meew nga ñëw ba tiim ko balu fital nar koo dóor ci bopp bi mu ne laa ilaha illallah yow ak noo mer-mer loo gis-gis mooy ne amoo droit rek amoo droit loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ki nga xam ne mooy Seydina Usaama ibn Zayd moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne am na ci nit ñi yoo xam ne dañ koy dañ leen di bàyyeeg seen ngëm euh, bàyyi leen wàkki leen ak seenu ngëm te bokk na ci ñooñu mooy Furaat ibn Hayyan moom loolu lañ am ci tarjamaam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon tey gis nañu sariyatu Zayd ibn Haarisa di est-ce qu'ils vont laisser la situation continue est-ce que ñoom dañuy bàyyi situation bi continuer ci nii ndax kat Quraysh mantu la dara presque ñoom lii asphyxie économique la bu metti boo xam ne Quraysh ne va pas tenir léegi quelle la solution comme que ñun Sham ñun Médina lañ doon jaar ñoom dox nañ suñu diggante ñu jaar foofu waaw ñu jóge foofu di jaar feneen ñu dabati foofu ñu naan biir ñu nangu suñu alal mais est-ce que Quraysh ah il n'est pas temps nag de réagir nous les Qurayshites ñoom loolu la ñuy wax léegi ñoom nan la ñuy réagir ci loolu ak tamit. ndax affaire bi metti na leen quand alal gi ñuy yóbbu ak le fait que lii mooy même bu doon ne sariya bi nanguwul alal mais lii c'est un répit rek mais fuñ jaar dinañu commerce yi mu ngi mel ni yow waa ji nga xam ne waa ji nga xam ne moom lii mooy dundam ab travailleur nga ne ko doo génn yow mu leer na ne usine ba lay liggéey machine yaa ngi ko fay xaar yoo xam ne ay montage la ñuy def nga ne ko du génn këram saa bu génnee nga fexe du dem te moom loolu mooy gagne-pain am ci loolu lay dund léegi nag Quraysh nan lay réagir pour pour lan léegi nag ne bon est-ce que Quraysh danaan nag il est temps nag qu'on va nag euh, euh, faire sauter cette barrière bi quoi foog ñu sauter barrière bi ndax kat lii nii fekk defuñu réagiruñu mooy ne yëf yi yëf yi fii lay mujje mooy ne dootuñu mënatee dund dund ga ñu xamoon te ñun lii du lii manu la yàgg loolu yi lii manu la yàgg ah léegi nag naka lay réagir ci lii ndax lii asphyxie la économique waaye genre embargo la ndax yéen de toute façon mënatu ngeen di jëndi dem Sham fa ngeen doon jënd seen pôle économique bu mag boobu ngeen doon dem di fa uti dara mënatu la nekk pôle d'échange bi mënatu la ni léegi Quraysh nan la réagir loolu la gis ci jataay bii di ñëw mu dugal ñu nag ci xare bu mag a mag a mag a mag nga xam ne Quraysh ñoom niñ jël mooy ne il temps nag de former une armée boo xam ne nag fawuñu